léegi nag imaamul Buxaari yi nag daal di koy wéer foofu dem mooy lii la di léegi mooy demal gëstu ji moom mooy yow demal gëstu ji non parce que en fait le fait mu ne mu ne sariyatu Abdullah ibn Hudhafa lii baabu buntu sariyatu Abdullah ibn Hudhafa wa Alqama ak Alqama ibn Mujazziz al-Mudliji radiyallahu ta'ala anil jami' mu ne wa yuqaalu nee nañ nag innaha sariyatu ansaar yi lii sariyatu ansaar yi la mooy xoola mu ne xaddatanaa kon ki ko nettali bu ñu waxee càll musaddad ibn musarhad qaala mu ne xaddatanaa abdul waaxid muy abdul waaxid ibn ziyaad qaala mu ne xaddatanaa al amash al amash xam nañ ko sulaymaan ibn miiraan al kaahili al amash qaala mu ne xaddatanii sa'd ibn ubayda ibn abi abdirahmaan an ali muy euh, abi abdirahman assulami mu jële ci seydna ali radiyallahu anhu mu ne ba'atha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam sariya mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa yónni benn sariya wastaamala rajulan min al ansaar mu def sariya ba ku ko jiite benn waay la ci waa ansaar mel ni nga xam imaamul Buxaari moom naka lay soloo lii ba pare naan wa yuqaalu mooy moom yuqaalu parce que yuqaalu li muy sous mooy mbir mi wéru mooy mbir mi euh, wax jooju mooy liñ naan siixatu tamrin te lool muhaddis rawatina amirul mu'minin fil hadith bu waxee lool mooy ne yow gis nga mooy dalay wan ne fii gis nga même hadith bii nii dafa am wuute ci biir hadith bi anak sariya bi boroom xam-xam ci seen bopp dañoo wute sariya bi kan moo ko jiite woon waaw moo tax mu ko ne sariyatu Abdullah ibn Hudhafa te ci suuratu bi muy def suuratu tafsiru suuratu ah, kii suuratu nisaa wax na fa imaamul Buxaari imaamul Buxaari rahmatullah <laughs> allahu akbar non mooy waaw loo tax sëriñ ba nga koy def suñu sëriñ ngi koy def allahu akbar allahu akbar lu ne nga fay dégg lii ci xeeti xam-xam buy buy buy rot xon naa la nanga ko siwar de loolu de boobu loo mën a babaal te jàng loolu laa wax su yibril xadiis yonent bi aleyhi salaatu salaam caaxaan yi moom bu ci ne de jamais yow la imaamul Buxaari raxmatullah aleyhi li wax eh, ci suurat ci ci bi muy tafsir suuratun euh, Nisaa mu ne baabu parce que pour pour wax la ne le fekk mu ne sariyatu mu dogu fii ne sariyatu baabu sariyatu Abdullah ibn Hudhafa wa Alqama ibn Mujazziz al-Mudliji mooy sariya bi kon mooy bu kan la Abdullah ibn Hudhafa ak kan as-Sahmi ak Alqama ibn Mujazziz mais waaye nee nañ boolam saar yi la ci suuratu tafsir kitaabu tafsir baabu atiu allaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum topp leen aaya 59 bi ci suuratu nisa mu ne topp leen bunta ngi topp leen buur yàlla ne topp leen allaha buur yàlla war atiu rasula te na ngeen topp ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam wa ulil amri minkum ak ñi nga xam ne ñooy ulul amri minkum loolu xam nga boroom xam-xam yi dañ cee wuute am na ñu ne ñoom ulul amri minkum mooy saxaaba yi radiyallahu am ñu ne ñooy boroom xam-xam yi am ñu ne mooy njiit yi rek mooy njiit yi mooy njiitu jullit ñi bu ñu leen jiitee mais yooyu yépp ci dugg ñii ne ñooy boroom xam-xam yi ñooy boroom xam-xam yi waaw mais ñooñ ñépp dugg nañ ci insha léegi euh, foofu mu ne hein xoolal mu ne xaddatanaa sadaqatu bnu alfadl qaala axbaranaa xajjaaju bnu muhammad an ibnu bnu muslim an ibnu abbaas radiyallahu ta'ala atiu allah wa atiu rasula qaal nazalat fi abdillah ibn hudhafa ibn qays ibn adi id ba'athahu an-nabiy fi sariya allah après imaam al-Buxaari yemale foofu affaire bi daal di dem indiwaat beneen bunt baabu falaa wa rabbika laa yu'minuun hattaa yuhakkimuuka fii maa shajara baynahum daanaka <laughs> suñu sëriñ naan c'est que imaam al-Buxaari rahmatullah alayhi dala day day ñaw day ñawloo xelu taalibe day ñawloo sa xel da koy daas waaw mooy non moom moom ku tàyyel doo doo ko topp non xam-xam waaw <laughs> li Yahya ibn Kathir doon wax rahmatullah alayhi la yustata'u al-ilm bi rahati al-jism waaw xam-xam kenn du ko daj ci yaram wu nooy waaw féexu yaram bëgg lu nooy dara lépp yi send saa su ne doo sonn jamais loolu moom ku ko kooku na leen leer ne kooku moom bu ngeen di lim di miise ci ñuy war a nekk boroom xam-xam ëllëg koo gis mu mel noonu bul miser ci moom de booy miser ci moom miser nga ci ëkk waaw ne dara du ko doon waaw koo xam ne moom moom moom moom moom moom lu woyof kese bëggul di sonn di ñawalam xelam sax di xalaat yu bari sax bu ko def waaw <laughs> xoola kon fii mu ne xaddatanaa sadaqa ibnu al-Fadl mu ne sadaqatu ibnu al-Fadl moo ñu nettali qaala mu ne axbaranaa Hajjaaj ibnu Muhammad an ibnu Jurayj ibnu Jurayj an Ya'la mu jële ci Ya'la ibnu Muslim an Sa'iid ibnu Jubayr taalib imaam Abdullah ibnu Abbaas an ibnu Abbaas jële ci Sëriñ ibnu Abbaas radiyallahu atii'u llaah ci aaya bi naan atii'u llaah topp leen buur Yàlla atii'u rasuula topp ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam wa ulil amri minkum ak ñi nga xam ne ñooy ñi yor mbir yi ci yéen mu ne qaala seydna abdullah ibn abbas de nee na nazalat aay bi dafa wàcc fi abdullah ibn xudaafa ibn qays ibn adi id ba'athahu llah annabiyu sallallahu alayhi wa fii sariya dafa wàcc seydna abdullah ibn xudaafa ibn qays ibn adi as bi nga xam ne ci la koy yonent bi sallallahu sariya muy sariya bi muy sariya bi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi doon leen wax naan innama taa fi ma'ruf kon mooy imaam al te imaam Muslim it solo na ko ci saxiixayni moom solo na ko këne Seydina Abdullah ibn Abbaas ne loolu dafa wàcc Seydina Abdullah ibn Xudaafa bañ ko yónnee ci sariya boobu moo tax imaam al Buxaari xam na ne yonent bi alayhi salaam yónni ne Seydina Abdullah ibn boo xam ne wér na ci moom xam na ne bu wér la moom ci moom solo na waaw même bu dee duggul ci détail bi këne Seydina Abdullah ibn Abbas nee na boobu la ci moom la eh, ndax après xam nga jëlaan wa in tanaza'tum fi amrin fi shay'in farudduhu ila Allah wa ila rasul mooy bu ngeen mooy topp leen suñu buur yàlla topp leen eh, waaye bu ngeen wutee ci mbiru sharia bi nag mooy seen njiit yooyu bu ñëwee ba mooy du topp aveuglement ah ah non loolu waxoon nañ ko bu baax taxawoon nañ ci yaataloon nañ ko walillahi alhamdu wal minna bi ñu newee ci suuratu bi ñuy gis bokk euh, tarjama kan Seydina Abdallah ibn Hudhafa taxawoon nañ ci yaataloon na ko walillahi alhamdu wal minna du topp aveuglement mukku waaw mooy topp leen leen. yonent bi suñu boroom ak yonent ak su topp leen suñu boroom subhaanahu wa ta'ala topp leen yonent bi alayhi salaatu wa loolu mooy moom ala sam'i wa ta'a mooy lu ñu digle noonu la waaw parce que yonent bi alayhi salaatu wa dafa infaillible dafa infaillible ndax bu faillible kon suñu boroom du ñu topploo koo xam ne dafa faillible dafa infaillible moo tax mun nañu laqad kaana lakum fi rasulillah uswatun xasana ba pare mu ne ñu atiu llaha wa atiu rasul waaw wa in tutiuhu tahtadu bu ngeen koy topp dig ji gindeeku kon kooku mënuñu koo topp muy def erreur loolu man da ne haasha loolu manu la moo tax dafa dafa perf mooy mooy dafa mooy perfection mooy mooy perfection moom moom moom moom moo tax ñuy wax léegi nag mooy l'homme parfait l'homme parfait la personne parfaite bu mat alkaamil ki mat ki sëkk sëkk mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon moom topp ko amul ay kii de ay deuxième ak bon on va voir non wallahi la gaa mu ne woon laa yu'minuuna hatta yuhakkimuuka falaa wa rabbika falaa waatu falaa wa rabbika laa yu'minuuna hattaa yuhakkimuuka fiimaa shajara baynahum falaa daq naa man borom bi wa rabbuka te wat naa ko ci sa borom mooy secret boobu ci yonent ma lay saab-saab la ko suñu borom def laa yu'minuuna ngëmu gaa yi duñu gëm mukk xattaa lu dul ko ñu lay atteloo fiimaa shajara baynahum bu ñu amee ay problème seen diggante ay différend duñu dem ci tribunal euh, civil beeg laïc bi naan fa la ñuy àtte woo walla iyaazu billah ñaata miraas nga gis gaa yi xañ ko lislaam la imaam Mor Bay doon wax xafidahullah euh, mu koy wax dégg naa ko ci bi ko oustaz Dame invité mu doon wax ci wàllu miraas yi waaw euh, euh, xafidahumallah mu naan gaa yi da gis ñoo xam ne dañuy miraas mi day ñëw ñu xañ ko lislaam yóbbu ko ci tribunal yi parce que lan yow jàpp nga ne l'islam lim la jox dafa néew wala iyaazu billah borom bi subhaanahu wa taala sédd la nga ne non non borom bi dafa néew lim ma sédd jubut parce que dafa tuuti loolu lay tekki léegi man dañuy jël miraas mi yóbbu ko tribunal foofu bu ñu ko fa àttee dinaa am lu ëpp li ma l'islam jox wala iyaazu billah te wallahi alladi laa ilaha huwa ñoom ñooñu xam nañ ci dara ñoom al al imam Mor Mbaye ñiy toppatoo loolu nga xam ne ci wàllu mooy dañ koy jooytu dañ koy jooytu saa su ne famille yoo xamante ne nii alalu àddina jaral na leen ñu xotti alquran mooy lan ñu dóor ci croix atte wala li ñu dóor ci croix parce que lan suñu intérêt moo taxaw waaw bu ñu demee ci tribunal bi fa lañuy ëppalee li ñuy am te loolu ñuy am lan la leen di jariñ lan la leen di jariñ après même bu leen ko tribunal bi joxe kon falaa wa rabbika déet falaa mukk wa rabbika wat naa ko ci sa borom man borom bi subhaanahu wa taala laa yu laa laa laa yu'minuuna yu xakki ñu pare ngir àtte loola loolu mooy yonent bi aleyhi salaatu salaam mu ngi fi ba léegi lim doon àtte woo mu ngi fi mu ngi alquraan ak sunna sallallahu alayhi wa loolu mooy wa fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allah na ngeen ko delloo suñu boroom subhaanahu wa ta'ala ah doon la leen wax <laughs> léegi loolu loolu moo doon lan en fait suñu boroom dañu topp leen buur yàlla topp leen yonent ma lay sarsam ñoom seen topp amul amul sikki sàkk amul maa ndax liñ ma digal lool la yaa ayyuha alladina amanu atiu llah wa atiu rasula topp leen buur yàlla waaw topp leen ndawam bi subhaana sallallahu alayhi wa sallam wa ulil amri minkum nag mooy ñooñu nag foofu la mbir mi ne foofu la wa in tanazantum amee mooy bu dee ne ñooñu noonu da leen topp waaw mooy fekk mbir mi mu ngi leer waaw fekk mu ngi leer ñu ngi leen di digal ci loo xamante ni loolu la leen suñu boroom digal lool la leen yonent ma lay saabsaab digal te bu boobaa ñoom seenu digal du dara dul ay haut kese lañ mais ñoom du ñoom suñuy source ndigal li kon topp leen ci kaw loolu mooy topp gi ngay topp buur yàlla subhaanahu wa taala mooy topp gi ngay topp ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam waaw mais nag boo leen mooyee ñu lay wax lu leer loo xam ne ci alquran ak sunna la teg nga bañ ko. mooy boobu dangaa mooy suñu boroom subhaanahu wa danga mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy leen ñoom waaw mooy nag bu dee nag mbir mi dafa lënt àtte bu lënt la moo taxaw ulul amri wax mooy bu boobaa dañuy dellu surtout bu dee ñi ko firee njiit njiit yi njiitu àddina yi ñuy jiite affaire politique beeg yooyu waaw nga xam ne ku mel ni imaam Shafi'i dafa nootal loolu parce que waa Quraysh ñii nii gars yi ñoom euh, ñoom loolu lañ xamoon ci topp quoi même bu dee ne yépp mën na cee dugg ulama yi surtout waaw ulama yi al amilin ñi nga xam ne ñoom ñooy warasatu al anbiya mooy ñooñu ñoom mooy ñoom ñu lay wax sax ci yonent ma lay saa saa lañ lay delloo ñoom moom duñ la delloo ci kenn buñ la delloowee naan na diw nee na mooy diw dama fekk muy rapporter lu yonent bi aleyhi salaatu salaam wax walla muy tibbee àtte ci lu yonent bi aleyhi salaatu salaam wax waaye duñ la diw nee na lool rek ci kaw parce que mooy diw waaw déet ñoom duñu doxe loolu kon mooy nag ñooñu bu nee da ngeen am ak ñoom xëccoo àtte bi desee leer bu boobaa nag farudduhu waaw ilallahi wa ilar rasul ko delloo buur yàlla na ngeen dem ci buur yàlla ak ndawam bi subhaanahu wa ta'ala euh, sallallahu alayhi wa sallam mu daal di leen àtte waaw bu ngeen demee foofu nag foofu lañ leen di mu àtte leen nag jox leen li nga xam ne mooy dëgg-dëgg àtte bi kon mooy gis nga kon imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi moom kon xam na ne lii wér na que ne Seydina Abdullah ibn Xudaafa yónni nañ ko sariya bu mel nii ibn Mujaziz bii ñu nekk nag nga ne ma léegi nag waxal ci moom moom moom sari eh, ndax bii man bunt bi mu ko tudde dane wa Alqama ibn Mujaziz nga ne ma la xoola imaam kii dafa na hein eh, Alqama bi imaam Abu eh, abu sa'id alxudri te nettali bii waxoon nañu ko hein gisoon bi nga xam ne ci lañuy wax euh, tarjama seydina abdallah ibn xudaafa sahmi radiyallahu taala anhu euh, kii kii euh, imaam abu sa'id alxudri radiyallahu taala anhu Sa'd ibn Malik si Sinan da dafay nettali ne moom dafa bokkoon ci benn sariya boo xam ne yonent ba nay saar saa mu ko yónni moom ci la woon waaw moom bokkoon na ci sariya boobu nee ki nga xam ne nag moo ko jiite woon yonent ba nay saar saa dafa jiite woon kan Alqama ibn Mujazziz Alqama ibn Mujazziz la waxoon mu jiite ko léegi nag bi mu ko jiitee fan la leen yónni woon ci ay nit yoo xam ne ci xabasa yi lañ bokkoon gisante woon ak ay waa Judda mooy Judda xam ngeen ko Judda fële ci Arabie saoudite léegi mooy siiw na ngir lan mooy ca côté tafes ga ngir gaay yi ñoom ñoom ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu daje ngir mën a forme kii ab ab armée dal ci julli ni léegi nag yonent bi aleyhi salaatu salaam daal di leen fa yónnee hein euh, yónnee fa Alqama ibn Mujazziz ci benn ars armée mu ne moom Seydina Abu Sa'id al mu ne biñ demee ba ci yoon bi hein biñ demee ba foofu fekk ci géej gi fa la ñu jaar ci géej gi ñu xuus géej gi gaa yi daw nee na fa lamma rajaa ta'ajjala ba'du al-qawmi ila ahlihim fa adina lahum fa ta'ajjala Abdullah ibn Hudhafa sahmi fa amarahu ala man ta'ajjal mu ne wa kaanat fiihi du'aaba Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu mu bi xam ne ci lañ boom gaay daw nañu noon yi daw nañu mu am nag ñu yàkkamti ngir bëgg a ñibbi ci armée bi comme que def nañ li leen war ngir bëgg a teel a ñibbi ci seen dëkk yi mooy dellu ci dem ci seen seen seen seen waa kër léegi nag bi mu demee noonu kii ne bon Seydina kii tamit Euh, euh, euh, fekk Seydina Abdullah ibnu Hudhafa moom it bokk ci ñooñu comme que ñoom dañ leen mooy bu ñu yàkkamte ñoom comme ñoom ñooy jiitu ji comme que nag moom Alqama ibnu Mujazziz la Yonent bi sallallahu alayhi wasallam defoon mu jiitu te ñii ñoom yàkkamte bëgg teel a avant armée bi yépp léegi mu wax Seydina Abu Sa'id Abdullah ibnu Hudhafa radiyallahu ta'ala anhu mu daal di jiite ñooñu que il faut nga saa su ne saxaaba yi radiyallahu anhu allahu akbar njiit tout le temps dañuy am njiit léegi euh, mu yebal ñooñu ñu jiitu ji mu def Seydina Abdallah ibn Hudhafa as-Sahmi jiite leen mu ne nag wa kaanat fiihi du'aba moom nag dafa newoon koo xam ne genre luñ naan dafa amoon côté côté côté comique il avait un côté comique mooy dafa xawoon a nekk bi tamit ci yenn yi mooy koo xam ne day reetaan loolu ñi mooy day def leen nga foog ne waa jilee séeréer ndekete yoo day kaf <laughs> mu ne fa nazalu bi ba'd at-tariq wa awqadu naaran yastaluna alayha waaw nee biñ taalee benn safara ngir jaaru ci mu ne leen azamtu alaykum illa tawaasabtum fi hadhihi naar mu ne nag jël naa ci yéen décision bu ferme digal naa leen lu dul ngeen gaaw njëkkante leen dugg ci biir safara si ah, fa qaama ba'du al-qawmi fatajahazu hatta dhanna annahum waasibuuna fiha fa qaala ijlisuu innama kuntu adhaku ma adhaku ma'akum nee na bi ba am ñoo xam ne ci gaa yi jóg nañu ba waajal ba ciy waaj a mu ne leen hee arrêté yéen tamit dama doon kaf rek ak yéen neena fa dakaru dhalika li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa qaala man amarakum bi ma'siyatin fala tuti'u waaw ah, mu ne <laughs> mu ne ñu dikkal yonent bi alei saatu salaam biñ ñëwee ñu daal di koy wax mu ne leen képp ku leen digal mooy yàlla bu leen ko topp bu leen ko topp lii laa leen waxoon lii laa doon jamono jooju ne moo tax euh, mazhab yi am ci suuf euh, suufiye yi ñenn ñi comme sëriñ bi lum la digal ne sëriñ bi taalibe bi daa war a def même bu dee ne liñ ko digal ci biti nii day gis ne lii ak mooy yàlla la mais na ko topp rek ñeneen ñi ne déedéet mooy ñi ne déedéet mooy loolu dëgër mooy ne yow waxuma ngay am doute ndaan est-ce que lu xaraam la am lu xaraamul la de mooy boo gisee ne lii même bu dee ne daf lay nattu mais na la nattu bu lay nattu na la fekk yow nga ànd ak sunna yonent ma lay sarsam moo ne man amarakum bi ma'siyatin fala tuti'u ku leen que ñàkk julli mooy yàlla bi gën a mag ko def yow maa leen ko wax man nag je suis lu ay wax ay a ah, sëriñ diw la ma waaw sëriñ diw la sëriñ diw lu mu baax baax baax mbaaxam gi fan la ko jële sëriñ diw matul toq ci géeju yonent bi sallallahu alayhi wa ñun nag du ñu fi fekk du fi bàyyi lu leer bëj lu leer dina leer jant njolloor muy xadiisu yonent bi alayhi salaam yi nekk ci saxiixay ni xam nga Ali xadiisam bii Seydina Ali ibn Abi Taalib ah mi nga xam ne mooy kilifaay kilifaay awliya yi mooy seen kilifa moom ci boppam moo ko nettali ne ba'atha an-nabiyyu moom laa wax sànq euh, bu kiiwu Seydina bi nekk sa sa kii nu euh, saxiix Imaamul Buxaari hein mooy lan këne Seydina Ali radiyallahu anhu dane yonent bi alei satu salaam dafa yónni benn sariya jiital benn ansaar yi mu digal leen ne leen yonent bi alei satu salaam ne bu leen digalee na ko topp mu mer mu mer waa ji mer ne leen ce que alaysa foog naa firiwuma woon affaire bi sànq waaw alaysa amarakumun nabiyyu an tuti'uni mu kii rek mer après ne leen est-ce que ci bi aleyhi salaatu digalu leen ngeen topp ma ñu ne ko waaw hein balaa kay fa qaala fajmi'u li xataban dajale leen ma ay matt nu mu gën gaawee gaa yi dajale ay matt mu ne awqidu naaran fa awqaduha jafal leen ko mooy def leen ko jël leen safara si ngeen daal di koy ñoo mat yi ngeen taal ko ñu taal ko fa qaala mu ne leen udxuluha fa hammu mu ne leen dugg leen ci am ñoo xam ne na demoon nañ ba ciy bëgg a dugg wa ja'ala ba'dhum yumsiku ba'dan ñeneen ñi nag téye ñi ci des am ñeneen ñu téye ñi ci des ñeneen eh ne leen farar naa ila ila nabii minan naar ñun dañoo daw daw dem ca mbon ngañ newoon lañ jóge daw shirk gañ newoon bokkaale yàlla ñàkk gëm yàlla gañ newoon dañ koo daw ila nabii gëm ci yonent bi alayhi salaam ngir lan minan génne safara mooy dañoo daw safara ndax la ñu ne woon mooy safara képp koo xamante ne jaamoo yàlla mooy ci safara nga ne mooy képp koo xam ne gëmoo yàlla mooy yow fa nga waaw mooy ci safara nga ne kon mu ne leen eh, ñun dañoo daw ñëw ci yonent mi alei satu salam ndax suñu borom moo ne fa firru ila daw leen jëm ci yàlla daw ci yàlla nag jëm ci yàlla mooy daw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa firru daw leen ila jëm ci suñu borom subhaanahu wa taala kon loolu la ñu daldi daw nee na ñun dañoo daw moo ne fa firru daw leen ila waaw daw leen jëm ci yàlla daw ci yàlla mooy daw dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ne ñun ñun eh, ñeneen ñi téye ñu des ne eh, eh, attention ñun dañoo daw jóge ci safara daw ñu ci yonent bi alayhi salaatu salaam ngir mucc safara léegi kon ñu nan lañuy ñuy ñuy digalee ñu dugg safara nag waaw mu ne fama zaalu dañu nekk ci loolu xatta xamidati naar ba ni safara ji di giife daal di fay fa sakana ghadabu naka la safara si fay tombeek seen njiit boobu bokkoon ci wàllam sax meram giif mer gi giif mooy mu wàcc mu sedd mu ne fa balagha nabiyya sallallahu alayhi ñu wax ko yonent bi alayhi salaam ba ñibbisee mu yëg ñu yëgal ko mu ne law daxaluha maa xaraju minha ila yawm al-qiyaama wa ta'atu fil ma'ruf am na kenn inna wa ta'atu fil ma'ruf yonent bi alayhi salaam biñ ko ko waxee mu ne law daxaluha gis nga bu ñu duggoon safara soosu hein maa xaraju minha dootuñ ci masatee génn ilaa yawmal qiyaama ba yawmal qiyaama duñu génn ci safara soos mu leen di lakk ne leen wa taatu toppaate fii ma'ruf ci njekk lay doon njekk loolu lan mooy alquran ak sunna ku la woo ci lu wuteeg loolu da bañ koor gi ñu nekk ku la ne bul woor nee ko jàllal fële kun hunakar sa soit là man damay woor léegi da ngay alkook bàyyi ko mu wax lu ko neex da ngay yow di nga torox wax naa la toroxi wolof du dara alkandey wolof du dara ñoo la nar a dóor kuur kese tous ñoo la bëgg assassiner mais bu dul loolu dara ak xonjom laaj daal di lay jaar ci wàllu baatin loolu kese la loolu kese mooy mbir mi mais dara du la dal tous du la dal yow jàmm kese ngay am insha yow naka lañuy bàyyee moo tax képp ku ñu wax loolu moo tax boo xamul nag dañ lay tiital am na awaam yu bari bëgg nañu génn ci yenn caaxaan yi mais ñemewuñu amuñu fit bi parce que nag amuñu xam-xam fit fit day ànd ak xam-xam fituk neen noonu rek du dem moo tax ku am xam-xam day am fit boo seetloo ku am xam-xam day am fit parce que moom mais c'est normal yow ci àdduna bi gaa yi ci lëndëm lañ ne buur yàlla mi nga xam ne mooy tànn di di di di di gindi ku ko neex mu gindi la jox la jant ne la niira niital saw yoon ngay dem mais kooku waa ji nekk ca gannaaw ca biir mbalka ya saway ca suufu teen yu lëndëm ya naan la yow def attention di nga alko kooku yow est-ce que kooku kooku diñ ko gëm boo dee nit kooku diñ ko gëm boo dee ko xellu hein est-ce que boo dee ku xel ku nekk ca teenu lëndëm ya dina la fekk yow nga nekk ci yoon wi ah yor sa sa lampe bu leer bu la sa borom jox ngay niitu di dem moom mu nekk ca lëndëm yan sax mënoo ko gis moom sax mënulaa gis ndax fam nekk ak yow fi nga nekk dafa sore mu la yuuxu naan la di alku da yow di dugg ci kàmb nga koy gëm comme ni nga loolu nag mooy yow moo tax ci am xam-xam nag noonu la moo ko moom misaalam waaw kooku buur yàlla mooy ki nga xam da koy defal nuuran yamshi bi waaw loolu la loolu mooy misaalam waa jooju moo tax képp koo xam ne da nga koy woo da lay menacer ci yooyu mais bàyyi ko mu menacer dara la la manul dara dara ay ñii di woo ñii ñàkk julli daa am fu ñu ko teg teguñu ko fen teguñu ko fenn teguñu ko fenn kantaa diwa leen ko digal mooy loolu sax moo dul dëgg kan moo leen ko digal ban sëriñ bu mag sëriñ moo taxaw ne bu leen julli kan lañ gis kan lañ gis moo leen ne bu leen woor kan moo gis bu leen génne asaka kan moo leen gis mu ne bu leen dem màkka seen màkka ji def leen ko ci dëkk bii loolu kan moo leen ko wax ane kan moo leen ko wax ak ku leen dañ naan loolu façon amul ñoom ñoo ko waxal seen bopp mais même buñ nag table woon sax ne dañ leen koo wax mais wax jooju duñ ko bàyyi xel wax jooju duñu ko bàyyi xel pour pourquoi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam suñu borom nan lay waxe wa hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila ak aj màkk képp koo xam ne am nga possibilité bi benn yoon ci saw dund mu leer nañ yonent bi alayhi salaatu wasalaam digle mbir mi aj ne nit ñi yaa ayyuhan naasu xujju e inna allaha qad amarakum bil hajji fa xujju yéen nit ñi buur yàlla moo leen digal ngeen aj aj yeen ngeen diw nee na bu ak aj nañu yem fii doy nañu màkka kenn na leen ko waxul diw waxu leen ko mooy tuuma yi ñu koy tuumaal dafa rëy sax mais dañ leen daan yéen li ngeen wax amul moo tax foofu la ñuy yem en plus sax yéen buñ nattable woon wàcc ak yéen ci seen bases gi ngeen nekk ba ne sox loolu sax moo leen ko wax te wal iyaazu billaah waxu leen ko du dëgg dañ naan mais ku wax loolu yi kenn du ko toog waaw parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne innama taa dëgg dëgg toppaate fii maaruuf ci njekk la ci alquran ak sunna waaw waaw man amarakum bi ma'siyatin fala tuti'uhu jeex na ku leen fi digal mooy yàlla bu leen ko def waxoon naa la taayooy ku la fi kii nga am ñeenti soxna ab sëriñ lu man di doon naan la dalay may kenn nga juróomeel nga ne ko ah sëriñ man ñeenti la am mu ne xam naa ko xam naa ko mu ñëw di wax man ñeent laa am nga nga mu naan xam naa ko jëlal juróomeel nga ne ko ah xanaa moo ci kenn mu ne bul wàcc kenn ndigal la nga ne ko nag loolu du ndigal ndugal la maa bañ day bañ man amarakum ndax lan amaraka bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy kiy digle keneen kuy digle ku nekk daa ak ndigleem daa war a topp nekk lu dul di jottali ndigleem yonent bi alayhi wasallam ko fi digle nag lu wuteeg loolu ñu teg ko fële ak kaa inan man kaan loolu la imaam Shafi'i doon moom la Imaam Shafi'i doon wax képp koo xamante ne waaye ku fi moom daal fii ñépp xam nañ ne ah du ñu bàyyi waxu du ñu jàpp waxu kenn du ñu teg waxu yonent bi alayhi salaatu fee ngir waxu kenn ku man di doon waaw ngir waxu ku mu man di doon nag ku mu man di doon nag personne kenn ci génnul yow miy déglu ku sam xel dem kooku mooy ku mu man di doon ci la lu mu man di wax bu ñu xoolee mu wuteeg sunnaay yonent bi saa saam kenn du ko topp te nag yow gis nga yow mi ko bañ a topp dara du la ci fekk dara du la ci fekk ak wilaayaam rëy nag dara même bu dee mooy zamaan dara du la manal dara parce que mbir mi tous la la manalul ay loolu moo tax ak féex gi ci war a àndal c'est pas que diw mooy diw mooy diw ba tax moom bu nee lii mu leer ni lii yow waxu man waxu naa la du looy loo naan est-ce que kii naam kiiwul non loolu nekkuñ ci domaine loo xam ne chaque moo ci ne dut mais lu leer ku ñëw fekk ci baar ngeen mu ñëw ab nga ànd ab sëriñ mu dox ba romb baar dugg laaj sàngara bu dee sàngara jël yëngal ne la naanal dangay bañ ay day transformé wu soow bàyyi leen waxu caaxaan yooyu soow gën a yomb ba bière loolu rek yàq la loolu loolu kese yàq la waaw loolu rek yàq la te boo moywul kon yow da nga bëgg wax sëriñ boobu day mujj nekk sa fii wala te yonent ba suñu alxuraan nee woon am tu'tu sufaha amwaalakum bu leen jël seen alal yi di ko jox ñi nga xam ne dañoo des waaw bu leen jël seen alal yi di leen ko jox waaw bu koo xam ne day fekk loo xam ne mën na koo jënd ay centimes wala deux cents francs mu dem jënd ci loo xam ne 5000 lay jar ba pare ni da koy transformer mu nekk lii jar 200 kooku kan mi baax na est-ce que kan mi baax na. moo tax waxi caaxaan yooyu ngeen di bàyyi ku la fi wax naan ay kii dugg ci baar bi naan la jëlal naanal bismillah nga ne ko déet bismillah moom manu ci ànd bismillah àndul ak sàngara dara du la ci fekk ndax la man amarakum bi ma'siyatin fala tuti'u ku leen digal ak caay-caay mooy ak mooy yàlla bu leen ku leen digalu mooy yàlla bu leen ko topp waaw bu kon gis nañ xadiis Seydina Ali bi radiyallahu ta'ala anhu kan la ab ansaar yi la yonent bi saa saam yoon gis nañ Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu te xadiisam bopp rawaahu al imaamu Ahmad ak imaam Ibn Maaja ah ak kan Ibn Xuzayma Ibn Maaja bi mu ko solowee wéral na ko imaam ibn Xuzayma soloo na ko ak ñoom imaam ibn Hibbaan wax nañ ko sànq ak imaam al ah, ñoom ñépp soloo nañ ko ci yoonu Seydina Abu Sa'id al-Xudri mooy li ñu la wax sànq radiyallahu ta'ala mu ne Abdallah ibn Hudaafa yokkoon ci waa Badr wa kaana fiihi du'aaba voilà loolu te foofu dane intahaynaa ila ra'si ghazatina aw kunna bi ba'd adina li ta'ifatin min al wa amara alayhim ibn Mujazziz moom moo digal moom moo digal ki nga xam ne mooy Abdallah ibn Hudhafa ngir mu jiite benn partie ci armée bi mooy fële dafa leeral ne mooy benn xare ñoom ba pare la ñoom ñuy ñibbi ñu yàkkamti après ci la jël benn parti ci armée bi ñu ñi njëkkoon a bëggoon a teel a dem mu def mu jiite leen léegi nag kon gis ne ñaari version ngoog yoo xam ne yu dëgër lañu di dëgëral imaam euh, ibn al-Bukhari mu tudde baabu sariyat Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi wa Alqamat ibn Mujazziz moom mi ko jiite woon al-Mudiji kon daldi jël kële Abdullah ibn Hudhafa bi ñu ñibbi mu jiital ko ñi ñi nga xam ne ñoom mooy ñi bëggoon a yooru teel a dem ci la xew-xew boobu amee ci riwaaye Seydina Ali bi mu ne waa lansaar yi la moo tax boroom xam-xam yi raxma ab ansaar yi la waaw eh, am moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ci nettali yi ñetti mooy kon da ngay gis mais sariya bi nu mu demee nii sariya bi ku ko jiitoon Alqama moo ko jiitoon wala ansaari bi wala Seydina Abdullah bu dee ne bi gis ci ñoom Seydina Ahmad imaam Ahmad rahmatullahi bu doon euh, euh, kese la radiyallahu mbir mi leer kon mooy Yonent bi sallallahu alayhi wasallam Seydina ñi bëggoon a teel dem mu jiital ñooñu Seydina Abdullah ibn Xudaafa jiite leen sauf bu Seydina Ali bi noo koy def ne waa ji lansaar yi la lay wastaamala rajulan min al ansaar ba'atha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam sariyatan wastaamala rajulan min al ansaar nooy def loolu yeneen bi alei sat salam yónni na arme def ki ko jiite woon benn waay bokkoon ci lansaar yi lan ngay def ak loolu moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah am ci ay sóobu waay ci nettali yi ku mel ni euh, imaam Ibnul Qayyim hein moom dafa gis ci euh, nu mu tudd Zaadul Ma'aad bi yadi xayril ibaadi bi mu tuddee sariya bu Alqama bi fi mu def faslun dhikru sariyati Alqama ibn Mujazziz al-Mudliji ila al-Habasha sanata tis'in fi shahri Rabi'il aaxar loolu jotuñ ko woon a wax tamit mooy ci Rabi'ul aaxar lañu ne ci la xewoon ci neuvième année bi bi mu nettalee loolu ba pare nettali li ñu waxoon sànq que ne ku leen yonent ma lay sa sam ne ku leen digalati ku leen digal se seen Abdullah ibn Hudhafa taal leen ñu taal mu leen dugg bañ taalee di ngir jaaru mu ne dugg leen ci gars yi dem bay dugg ma eh, eh, eh, arrêté dam doon faw ko ak yéen rek ñu wax ko yonent sallallahu alayhi wasallam mu ne man amarakum bi ma'siyatin fala tuti'u ku leen digalati mooy yàlla bu leen ko topp après imam ibn al-Qayyim mu ne qultu fi sahihayn an Ali ibn Abi Talib mu indi xadis bi ñu wax sànq bi nekk ci sahih imam al-Bukhari ak sahih imam Muslim ibn al-Hajjaj kene foofu ansaar yi la waaw mu ne wastamala alayhim rajulan min al-ansar foofu sayyidina Ali radiyallahu anhu dane xadis bi nekk ci sahihayni te ne benn waay la ci wàllum saar waaw léegi nag bi mu demee noonu imaam Ibn al-Qayyim mu ne fa haaza fiihi anna al-amiira kaana min al-ansaar mu ne ah xadiis bi da nekk ci Saxiixayni dañ ciy gis ne bu Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu ko ne ki jiite woon ci wàllum saar la bokk wa anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam huwa alladhi amara que ne yeneen bi alayhi salaatu salaam mooy ki nga xam ne moo ko jiitaloon moom lamsaar yi bi wa anna al-ghadaba hamalahu ala dhalik que ne tamit mer moo ko poussé woon ci mu wax gaa yi nañ taalu taal bañ taalee mën leen dugg leen ci. mu ne wa qad rawa al-imaamu Ahmad fi musnadihi an ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhu mu ne imaam Ahmad soloo na jële ci Seydina Abdullah ibn Abbaas ci wax jim naan atii'u llaha wa atii'u rasuula wa ulil amri minkum suuratu nisaa comme niñ la ko waxoon sànq. mu ne aaya boobu yonent ba suñu boroom subhaanahu wa taala naan topp leen euh, buur yàlla topp leen ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñi nga xam ne ñooy boroom mbir yi ci yéen mu ne nazalat saydna abdullah ibn abbas ne nazalat fii abdullah ibn hudhafa ibn qais ba'athahu rasulullah fi sariya mooy kene Seydina Abdullah ibn Hudhafa ci moom la wàccoon yeneen ti la sa sa moo ko noon ci sariya loolu mooy imaam al-Bukhari imaam Muslim soloo nañ ko te sànq wax nañ la ko ci tafsiru suuratu nisaa imaam al-Bukhari rahmatullah alayhi tudd na même càll même na bi Seydina sëriñam bi imaam Ahmad soloo na ko noonu euh, beneen bokku taalibeem bi imaam Ahmad di imaam Muslim it soloo na ko imaam Ibn al-Qayyim fa imma an yakuna waaqi'atayni aw yakuna xadiisun xadiisu ali huwa al-mahfuuz wallaahu a'lam Seydina eh, léegi eh, bi mu waxee lii lépp imaam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi mu ne fa imma an yakuna waaqi'atayn lii nag amaana kon mu nekk ñaari mbir quoi muy ñaari xew-xew yu wute mooy ne sariya bu Seydina Alqama ibn Mujazziz bi nga xam ne ba mu jiitalee Seyna Abdullah ibn Hudaafa mu ne woon gaa yi dugg leen ci taal bañ doon jaaru mu ne lool soit muy boobu ak beneen nettali muy bu Seyna Ali bii li mu wax ne ansaar yi la ndax dañuy gis ne kon bokkuñ ah mu ne soit lool la wala mooy ñaari nuroo lañ wala sinon que ne rek xadiis Seyna Ali nag mooy li nga xam ne mooy moom la jàpp moom lañuy ñuy takk. mooy li nga xam ne parce que ci saxiixay ni la ne ala darajati sihha waaw fi gën a kaweloo maanaam xadis bu wér muy xadis boo xam ne dafa bokk nekk ci saxiixu imaamul Buxaari ak saxiixu imaamu Muslim ibnul Xajjaaj mu ne kon ñaar yu soit rek ne kon mbir mi day nekk ñaari événement soit mu nekk ñaari événement sinon bu Seydina Ali bi radiyallahu anhu ne waa ab ansaar yi la boobu mooy nekk ci boobu mooy nekk ci kaw boobu lañuy boobu lañuy ñuy jiital loolu la imaam Ibn al-Qayyim wax rahmatullah alayhi moom dafa kon jéng que ne kon mbir yi dañoo ñaari événement yu wuute lañ euh, léegi imaam Ibn al kii euh, al-Hafiz ci boppam rahmatullah alayhi Ibn Hajar moom Kantaa moom. Euh, moom dane bi mu nettalee moom moom daf ko jaare beneen affaire moom ci sabab yi la jaar sabab yi mooy boroom xam-xam yi yi rapporté affaire bi li ñu wax ne lool moo waraloon sariya bi mu ne wa dhukira anna sababaha annahu balagha annabiyya anna naasan min al-habasha taraahum ahlu judda fa ba'atha ilayhim alqamata ibn mujazziz fi rabi' al fi sanati tis'in fi thalathi mi'atin fantaha ila jaziratin fil bahr falamma xaada al bahra ilayhim harabu falamma raja'a ta'ajjala ba'du al qawmi ila ahlihim fa amara Abdallah fa amara Abdallah ibn Hudhafa ala man ta'ajjala mu ne moom imaam ibn al-Qayyim imaam al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alayhi moom feneen la jaar moom ci sabab yi la jaare dane tudd nañ ne sabab yi de li ko waral mooy li ñu waxoon sànq ne ay nit ñu bokkoon xabasha ak ay nit waa judda dañoo euh, daje gisante ngir bëgg daal ci julli ñu yonent ma saa yoon li fa sayyidina Alqama ibn Mujazziz radiyallahu ta'ala an al-Mudli yii ci Rabiul Axir mooy liñ tuddoon sànk après ñëw bañ demee euh, xuus ndox ma bañ ñëwee ci ci île après ñu xuus ndox ma gaaya daw ña bëggoon a teel a ñibbi ginnaaw bañ paree xare bi mu jiital leen Seydina Abdallah ibn Hudhafa après radiyallahu ta'ala anhu bam na leen dugg leen ci euh, safara si ainsi de suite mu ne wa dhakara ibn Ishaq kanta imam ibn Ishaq rahmatullahi alayhi dane anna sababa hadhihi al-qissa anna Waqqas ibn Mujazziz kaana qatala yawma dhi qiran ha fa araada al qutila yawma dhi qirat fa araada alqamatu ibn mujazziz an yaxuda bi saarihi fa arsalahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi hadhihi as-sariya mu ne kanta imam ibn Ishaq rahmatullahi alayhi dane Waqqaas ibn Mujazziz di frère Seydina Alqama ibn Mujazziz dañ ko rayoon ci xare dhi qirat bañ ko faatee nag Alqama ibn Mujazziz bëgg a jël sa revanche yonent ci ña ko faatoon yonent mi aleyhi salaatu daal di ko yónni ci armée bii ci sariya bii imaam alxaafis mu ne qultu wa haadaa yuxaalifu maa dakarahu ibnu Sa'd mu ne lii nag wuute naag li imaam ibnu Sa'd wax waaw moo wax bu njëkk bi te tamit waxoon nañ ko solo woon tamit ci imaam Abu Sa'id lii nag suwaa li wuute nañ ñu boole leen bi an yakuuna al bi am rey ni waaw mu ne wala mbir yi daal digal li nekk ci ñaari mbir waaw mooy ne yonent bi alei saatu salaam yónne Alqama parce que waa Habasha dañoo kii woon mu mu topp mu mu mu dëppoo waale ak que dafa bëggoon a jël revanche waaw eh? waaye loolu mooy ci côté Alqama ibn Mujazziz waaye da gis ne imaam Ibn al-Qayyim rahmatullah mooy bu doon bii rek bii imaam Ibn Ibn Ibn Hajar di wax sax loolu taxu ko taxu wuute bi taxu koo demee noonu mooy loolu simple na ndax benn nit ki la muy Alqama ibn Mujazziz loolu simple na mooy li wax noonu mën naa nekk que ne yooyu yëpp a daje mais wax ji du loolu wax ji fi mu nekk mooy bu doon Seydina Alqama ak Seydina Abdullah ibn Hudhafa comme ni ñu ko waxee sànq loolu doon na réglé wu radiyallahu an mais ansaar yi bi Seydina Ali wax ne moo jiite woon mbir mi. te ñaar ñi kenn du ci ansaar yi nag loolu moom nu ñu koy def parce que waa Banu Mudlij bokk noonu ci waa ansaar baax na ba yonent ma ne sax ba muy gàddaay la romb seen dëkk ba côté yooyu Suraaqa fu mu jógewoon la jógewoon déet moo moom ne soit bon ñaari sariya quoi bi nekk Sahihayni bu Seydina Ali jeex euh, Kantaa nag imaam Ibnul Jawzi rahmatullah alayhi moom dafa dem feneen moom moom ko gis leneen dane qawluhu min al ansaar wahmun min ba'd ar-ruwaat wa innama huwa sahmi moom dane imaam ibn al-Jawzi rahmatullah alayhi Abu Bakr ibn al-Jawzi rahmatullah alayhi al-Hanbali dane non xadiis Seydina Ali bi radiyallahu anhu nekk ci saxiixayn ne yonent bi alayhi salaam ista fastamala ba'atha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam sariyatan fastamala rajulan min al-ansaar mu jiital kenn ci waa góoyand góor ci waa lamsaar mu ne wax mun lii moom def defe la def def le la min ba'd ruwaati ci lenn ñi nga xam ne ñoo solo biir mi lool kese la waaye wa innama huwa sahmi li am ba des waa ji bo du du non du bokkul ci waa lamsaar ci waa sahmu la bokk te mooy kat mooy abdallah ibn xudaafa la qultu imam alxaafis bi muy nattali lii mu ne qultu nee naa wa yu'ayyiduhu xadiisu ibn abbas inda imam ahmad ci aaya bañ waxoon ne loolu dafa wàcc yaa ayyuhal ladina amanu atiu allaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum mu ne nazalat fi abdullah ibn xudaafa ibn qays ibn adi ba'atha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fii sariya mooy loolu waaw ba pare mu ne moom mu ne mooy loolu day dëgëral li imaam Ibnul Jawzi wax que ne loolu dafa juum mais sayyidina kii ne ruwaat yi kenn ci ñiy rawoon rapporté xadiis moo juum ne an rajulun min ansaar mais du lool waa Banu Sahm la moom mu ne nag imaam al-Haafiz Ibn mu ne te sariya boobu ba qad rawaahu xadiis bi rawaahu Shu'ba an Zubayd al an Sa'iid an Sa'd ibn Ubayda xaala foofu mu ne rajulan waxul rajulan min al ansar dana benn góor rek la yonent bi alayhi salaam yónni waaw benn góor la yonent bi alayhi salaatu wasalaam yónni walam yaqul min al ansar walam yusammi mu ne te waxul ne benn góor la ci wàll ansaar te tudd ko waaw te lool mu ne imaam al Buxaari yi soloo na ko ci kitaabu xabaril waaxid voilà kon mooy affaire baa ngoog en tout cas daal liñ ci mën a wax am na nag ñoo xam ne dañ ne wala rek muy muy sax Alqama ak kii wala Abdullah ibn Sam sauf que rajulun min al muy comme que Seydina Abdullah ibn Hudafa mooy mooy kon moo lansaar foofu day gën a yaatu mooy du tekki rek koo xam ne ci waa lansaar la bokk mais moo koo xam ne dafa doon dimbali suñu yonent bi alayhi salaatu salaam di dimbali borom bi di dimbali yonent bi alayhi salaatu salaam ñu ne kon loolu daal am nañu ko boolee noonu waaw ne sahmi la waaye dañ dafa wax lamsaar ndax moom dafa ndëkk ñi nga xam ne dañuy jàppale mooy ci dafa nekk maanaa boo xam ne bu gën a large la këne rek mooy ku dëkk waa lamsaar mais li mu fa jublu mooy koo xam ne nasara rasulallah fil jumla comme li waaw alxaafis wax waaw loolu nag moo tax moom dafa jàpp ne mbir yi li mu jeng jëm mooy mbir yi dafa mbir yi xew-xew bi dafa bari euh, mooy lum ci man di doon daal mbir màngo lii lu naqaree lu naqaree lijjanti la mooy lu naqaree nootal la nootal benn ci kaw nootal benn ci kaw beneen day naqari waaw parce que soit imaam Ibnul Jawzi bon neex nga def ni moom mooy nga nga topp li wax ne dafa juum bu boobaa c'est réglé sauf ko boobu am na leneen mooy Alqama ibn Mujazziz yi ne moom lañ yónni te bëre mooy tamit am na ci Seydina Abdullah ibn Abbas ne ne yonentu Yàlla saa sam yónni na kële mooy le fait que mën na nekk le fait que comme que moo yónni amiram te moom yonentu Yàlla saa sam doon na wax comme ni mu ne ci sax yi man ataa amiri faqad ataa kooku ko topp ki ma digal ki ma xam ne maa ko def mu jiite leen man nga topp kooku topp na ma dëgg-dëgg bu boobaa ñu ne affaire bi lenn la lan la ñuy wax dañ naan ah kon mooy ne le fait que Mujaziz non Alqama ibn Mujaziz daal di koy jiital mu ngi mel ni yonent mi alayhi salaatu salaam ko yónni loolu mën na nekk loolu wala rek mu nekk sariya boo xam ne beneen la bu ko yónni wallahu taala bu mu yónni Seydina Abdullah ibn Hudhafa as wallahu taala a'lam kon loolu mooy sariya boobu am kon ci selon ci sha sha gi ban ci rabiul aaxar kon tey gis nañ lan gis nañ sariya bu Qutbat ibn Amir ibn Habida imaam ibn Sa'd ci safar premier mois ci wee at mi ci at mi neuvième année ci gàddaay yeneen ci ma lay saar sariya bu Seydina Dahhaak ibn Sufyaan al-Kilaabi boobu ñu ne lan mu ngi am ci rabiul awwal muy weer wi nga xam ne mooy weeru gàmmu après boobu euh, muharram bi kon la kii muharram bi gisoon nañ ci jataay bee weesu gisoon nañu ko muharram bi ban sariya lañ gisoon ah ci jotaay bii ñu weesu mooy bu Seydina Uyayna ibn Hisn mooy boo jëlee paral Muharram si xaadis mooy ci neuvième année Uyayna ibn Hisn Safar we moo ji tegu Seydina Qutba ibn Amir ibn Hadida bi nga xam ne moo ci tegu di Rabiul Awwal kan sariyatu ad-Dahhak ibn Sufyan radiyallahu ta'ala anhu al-Kilabi bi nga tegu muy Rabiul al-Akhir muy kan sariya bu alqama ibn mujazziz al-mudliji wala bu seydna abdullah ibn xudaafa xam nga seydna abdullah ibn xudaafa waxoon nañ la bi ñu doon gis tarjamaam boobu waxoon nañ la sariya bi ku mel ni imaam ibn sa'd nee na ci neuvième année bi la xew moo tax ñu ne woon dañ koy gis fii te tamit gisoo loolu comme dañu ne woon tarjama seydna alqama ibn mujazziz moo tax kon tey sariya bi it gis nañ ko tey insha allah taala léegi seydina alqama ibn mujazziz di doomi al mujazziz radiyallahu taala anhuma xaafa boobu la bokkoon ci xaayif boobu la bokkoon ci xaafa gu ñu ñu gaay ñu aay ñi ci empreinte digitale voilà empreinte digitale lañ ci aayoon voilà ah. am na nag ñuy nettali ci sanad bu wérul jële ci seydna abdullah ibn abbas kuene yonent bi alei salaatu salaam bi mu demee ghazwatu Tabuk moom mii seydna alqama yónni na ko ci benn sariya Palestine mu dem Palestine waaw ngir xare foofale ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu taala alayhi salaatu salaam moom seydna alqama bii dañuy nettali bi sanadin da'if que ne Omar ibn al defoon na ko tamit mu jiite woon ci xare yooyu doon am foofale ca Sham ca Palestine waaw ah, nee nañu tamit que ne Omar wala Seydina Ousmane xareloo na ko ci géej gi mooy mu dem ñu xuus géej gi mooy jaar ci géej gi ngir xare ji moom Seydina. Alqama ibn Mujazziz waaw radiyallahu imaam al-Waaqidi nag nee na nee na ci l'an ci gàddaay yonent mi alayhi salaatu wa salaam ku ne woon xalifa Seydina Omar radiyallahu anhu mu ne Seydina Omar da koo yebal moom Alqama ibn Mujazziz al-Mudliji fii jayshin ila al-Habasha fii bahrin fa usibu mu yónni leen ci benn armée boo xam ne ngir ñu dem dal ci éthiopiens yi ci xaba waa xabasa te boo boo xeex ak ñoom mooy foog nga jaar géej nee na nag ah, fa usibu ñu ñoom ñépp ñu daal di leen mooy ñu ñoom ñépp ñu daal di leen faat ah, nee na fa ja'ala Umaru ala nafsihi an la yaxmila fil bahri ahada Seydina Omar jël décision ci boppam que ne à partir de comme que sariya bi dem nañu ñoom ñépp kenn ñi bisiwul géej gi lañ lap wala lu mel noonu nee na mu ne dootul yónneeti kenn euh, muy dem di xare ji dem ci géej ga loolu la imaam al-Waaqidi wax bi sanadin da'if kon selon moom kon mooy l'an 20 la génn àddina waaw imaam ibn Sa'd taalibeem bi daal dina koy eh, eh, tudd eh, ci Hisham ibn al-Kalbi mu jëla ko ci al-Kalbi bi sanadin boo xam ne da'if bu da'ifa da'if al moom da'if kon ci kaw noonu insha kon ñoom ñu ne kon ci seen kaw wax yooyu que ne moom Sayyidina Alqama ibn Mujazziz radiyallahu ta'ala kon l'an na sax ba mu génnee àddina am na ku ko Jawaash al-Uzri da leen doon martial mooy di tudd mbaaxu ki nga xam ne ñoo génn àddina ci wax jam doon wax naan inna salaama wa xusna kulli taxiyatin taxdu ala ibni mujazzizin ala ibni mujazzizin wa taruux inna salaama wa xusna kulli taxiyatin taxdu ala bni mujazzizin wa mu ne inna salaama dëgg-dëgg jàmm wa xusna kulli taxiyatin ak rafetu bépp mooy mooy nuyoo ak gin jaa rafetu nuyoo hein taxdu dina xëy alam ni mujazizin wataruuxu day xëy di gont ci moom mooy di ko ñaanal jàmm biñ leen faat nañ leen nii yàlla na hein buur yàlla miy jàmm waaye buur yàlla mii nga xam ne mooy du salaama mooy muccal ku mucc ku ne yal na leen defal yal na jàmmam jooj ànd ak ñoom yal na leen defalu mucc wa xusnas ak rafetaayu kulli taxiyatin gën jaa rafet ay nuyoo yal na nekk di xëy tey gont ci alam mujazizin ci kaw seydina alqama ibn mujaziz almudliji radiyallahu taala anhu wa abihi wa an wa ja'ala a'ali al-firdawsi wa ma'waahuma kon nag ci kaw noonu insha allahu taala kon tey eh, insha allahu taala dañuy yem foofu dañu yem ci e, xew-xew bii di xew-xewu sariya ci ba léegi ñu nekk ci neuvième année bi ci gàddaay yonent mi aleyhi salaatu salaam ci xew-xew yi nga xam ne ñoo xew ci jaal biinu at mi kon ñu ngi ci ban rabi rabiul aaxir waaw bu mujj gi nga xamante ne kon e, ci la yónni woon Seydina Alqama ibnu Mujaziz ah